a'uuzu billahi min ash-shaytaani rajiim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqiin sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajmaciina amma ba'du suuratu rahmaan kon jotaay bi ñu weesu kon ubbi woon nañ commencé woon suuratu rahmaan muy arrahmaanu di turu borom bi subhaanahu bu màgg boobu nga xam ne ci la doxalee xéewal yi nekk ci kaw suuf ci la génnee nekk-nekk doomu aadama yi ci raxmaaniyanam mooy ci yërmandeem gu fees dell gu mu fees yërmande ci la génnee lépp lu génn ci ñàkk nekk alal arsh istawa moom mi nga xam ne moo yemu ci tur boobu ci la yemoo ci arash nga xam ne comme ni ñu ko waxe woon tur la boo xam ne boo seetloo alquran fu mu ñëw day wax ay xéewal yoo xam ne yu mu defal mbindeef yi ci yërmandeem gu yaatu googu moom borom bi subhaanahu wa ci turam boobu nee na allama al ci laa xamle li nga xam ne mooy al quraan comme niñ ko gisewoon waaye ci turam boobu xalaqal insaan ci arrahmaan ci la binde li nga xamante ni nii mooy doomu aadama ci turam boobu ginnaaw bi mu ko bindee ci la ko xamal li nga xam ne mooy lii tax muy teqali ay waxam di wax wax yu leer di comprendre wax waaye ci la ko xamle xamal mën a leeral ay waxam ay jëfam ay loolu man koo leeral ba su mu mën a dund en vie de société moo tax yowmal qiyaam li ma doon wax ci jotaay bee woosu lim doon wax naan lim doon wax ne yowma nahshurul muttaqina ila rahmani wafda mu ne bés bi nga xam ne ci lay pang ni gëm yàlla jëmaleen ci arrahman ci yërmandeem turum boobu di arrahman ci lay ci lay nangoo àtte jaam yi ginnaaw bi nga xam ne xam nga yowmal qiyam nit ñi comme li yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax dañuy toog diir bu yàgg du ñu am ku leen àtte kenn du leen àtte kenn du leen àtte après ñu def benn délégation ñu yónni ñeen nit ñu dem gisi Seydina Adam alayhi salaatu wassalaam comme mooy ki nga xam ne moo jiitu woon mooy yonent bi njëkk bu suñu boroom wàcce ci kaw suuf ñu dem waaye moom mu ne manu ci dara ñu dem ci mu ne leen nag dem leen ci Seydina Ibrahim ñu dem Nuux moom Seydina Nuux ñu dem ci moom mu ne moom it manu ci dara ci gàttal dem leen ci Seydina Ibrahim alayhi salaam ñu dem moom it mu wax lu mel noonu yónni yebal leen ci Seydina Muusa alayhi salaam moom it mu wax lu mel noonu yebal leen ci Seydina Isa ah moom it mu wax lu mel noonu daal di leen yebal ci ki nga xamante ne mooy sayyidul anam muhammadun rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam buñ ñëwee ci moom moom moo ñuy ràmm ñun ñëpp dem ci buur yàlla daal di def intervention bu mag boobu ngir ñu àtte nit ñi buur yàlla nag keroog buy àtte nit ñi ci yërmandeem ci turu arrahman la leen di àtte waaw moo tax mu ne yawma yuhsharu al-muttaqiina ila wafda ak laa yamlikuuna shafaa'ata illaa man ittaxada inda ar ahda kon loolu lépp ah, di wax ci turu ar bi nga xam ne bu am solo la li ci nekk am na yuñ ci waxoon waaye mu ne moom moom nag moom lu tudde saar bi suuratu rahmaan léegi kon ñun yemoon nañu day wax di énumérer xéewal yi nga xam ne moom la suñu boroom defal jaam yi bim ne ar comme ko waa Màkka dañ doon wax naan wa eh, wamar rahmaan naan way kan mooy rahmaan ñun xamuñu kuy rahmaan ko war doucement wamar rahmaan la mooy rahmaan suñu boroom ne leen arrahmaanu allama al quraan mu ngi lim xéewal yim defal doomu aadama ba ñu ngi àggoon que moom moo teg justice digal nit ñi ngeen bañ a mooy wàcc la justice justice nag amaana boo ko waxee léegi laissez le rideau Zakari amaana boo ko waxee ñu bari seen xel dem ci justice hmm. suñu tribunaux yi yooyu taxul ñuy wax justice mooy li yàlla ne hada huwa al adlu hmm. lii mooy justice loolu mooy justice hmm. pas jaam yi nga xam ne ñoom seen bopp seen capacité seen raison dafa am limite kooku mënula tëralal àtte monde bi yëpp moo tax la justice universelle loolu benn mythe la boo xam ne ça n'existe pas même bu dee ne occidentaux yi ñu ngi ciy fexe di ci forcer neen peuples yi di ko jaare ci Nations Unies ak ay CPI yoog yooyu cour pénal international ak TPI tribunal pénal international mais yooyu noonu mooy justice bi dafa biaisé ah dafa dëng moo tax boo seetloo xam nga africains yi loolu la ñuy kaas ci TP yi ñu ne foofu dafa mel ni euh, président africain yi rek lañ fay lañ fay lañ fay mm. juger mm, ndax ku mel ni ñoom Sharon ñoom ci Israël yéen président yi nga xam ne ñépp reconnaître ne ñi ay criminels lañ ñu rey kenn du leen George Bush li mu rey kenn du leen ko xalaatoo sax ñu ko fay yóbbu mais un certain Gbagbo moom mm-hmm. ñu ne ko acca TP yi Milo Milosevic xanaa moom Milosevic waa ji ci vic yi fii nii. moom ñu kii ko ñoom ñoom Ladic gaa yooyu. ci Balkan yi. bu dul ñooñu daanaka président Kenya bi ñu doon con convoqué fan yële. mais loolu noonu mooy daa man da nekk. ndax justice buur yàlla mooy teg justice moo tax mu ne. moom moo teg li nga xam ne al qist wa wa aqim mu teg lan lan la wax euh, wal ard ab li mu wax ne arrahmanu allama al quran xalaqa al insan allamahu al bayan ash-shamsu wal qamaru bi husban wan najmu wash shajaru yasjudan was samaa rafa'aha wala wa wada'a al mizan moom moo teg la justice am na nag yenn yoo xam ne jarul mooy nit yàlla dafa daf ko defal loo xam ne rien bu xamul sax benn religion yi am na yoo xam ne dina xam ne lii baaxul xam ne lii baax na mm-hmm. ndax mm-hmm. injustice mm-hmm. loolu ku ko gis xam ne lii injustice la imaginons benn nit boo xam ne dafa romb romb ay nit ñu yor seeni seeni magasin yor seeni kii moom mu romb braqué leen koo xamul lan mooy justice xam na ne nag lii moom tooñ la quoi lii moom tooñ la loolu tooñ la boroom nag dafa wàcce justice ne nit ñi wa aqimul wazna bil qist taxawal leen li nga xam ne mooy justice boobu taxawal leen ko ci ci njub te nag wala tuxsirul mizan waaye balance yi ngeen di jaaye di ci nattee du leen ko bu leen ko wàññi léegi nag bu naaw loolu kon foofu la ñu yemoon bu leen daw bu leen daw ne courez pas mu ne wal arda kon fii la ñu yemoon wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam mu ne bokk na ci xéewal yi ma leen defal yéen borom bi subhaanahu wa taala muy wal arda suuf si muy suuf si wadaaha lil anaam moom moo ko fi tegal ñi nga xamante ne mooy nit ñi moo tax moom suñu borom moo fi teg nit euh, suuf si pour ñépp moo tax nit ñi <laughs> moo tax nit ñi hmm. ah, boo seetloo amul peuple boo xam ne amul fu ko yàlla def mu dëkk déedéet am peuple boo xam ne dafa génn noonu saa mu am fu muy dal loolu amul moo teg suuf si lil anaam ngir nit ñi am ñu ne boroom xam-xam yi loolu dafa am ñetti firi lil anaami kon bu njëkk bi mooy ngir nit ñi bi ci tegu mooy moo ko fi def ngir nit ñee jinne yi ndax jinne yi ci suuf si lañ dëkk sauf que ñoom dëkk giñ dëkk ci suuf si dafa xaw a wuteeg nit ñi comme li suñu boroom wax ne huwa yaraakum huwa wa qabiluhu eh, donnez le chapelet allez donnez donnez Seydina aca don don don don maale deuxième bi mooy wal arda mooy pour nit meek jinne yi kon jinne yi ñoom liñ dëkkee ci kaw suuf si mooy melul comme ñun ndax suñu boroom nee na Iblis ak ay mbokkam mooy ñi mbokk di jinne yi ñoom dañuy gis koo xam ne ñun duñ leen gis moo tax jinne yi jinne instant bi jinne day taxaw duñu gis ñun nii waaye ku kiiwul ñu bari ci nit ñi duñ leen gis mais ñoom ab société lañuy ñuy yor yor tamit comme ñun dañuy dund comme ñun comme que picc yi sax picc yi même animaux yi ñoom Euh, ñoo am seen façon seen société comme li alxuraan wax ne amul benn picc amul lenn luy dukkat ci kaw suuf wala lu picc muy naaw ci asamaan lu dul ne aw xeet la comme yéen mooy communauté lañ dañuy dund comme yéen nit ñi mu nekkoon kon wal ard suuf si bokk na ci xéewal yi ma leen defal te defal leen ko ci turu ar rahman mooy al arda wal arda suuf si wadaaha moo ko teg lil anaam ngir suwaa ñu ne nit ñi wala nit ñi jinne yi wala lépp luy dukkat ci kaw suuf mooy lépp loo xam ne day dox ci kaw suuf suñu boroom moo leen ko defal mu ne nag bi ma leen defalee suuf soosu xéewalu suuf fii fiiha faakihatun suuf si dafa am ay fooyteef mm. mooy meññeef yeeg yi nga xamante ne nii moo yi nit ñi dunde fruits yépp yu mel noonu wan naxlu ak li nga xam ne mooy garabu tàndarma yi nga xam ne ak akmam ñoom dañuy am ay xob yu leen di muur mooy garabu tàndarma ni mel loolu mooy akmam mooy mooy lu lay muur mooy euh, timaama kimaama mooy loolu mooy loo xam ne da lay da koy muur mooy fo garabu tàndarma yi ni muy def am lu muuru noonu comme banaan ñee yi mel noonu mooy ak maam loolu da wax ne mooy la yéen nit ñi li ngeen dund ci kaw suuf lépp ci suuf si ma leen defal ci lay génne moo tax agriculture dëkk bu ko resalul boppam day dépendant mm-hmm. Ah. dëkk boo xam ne manula hmm. am autosuffisance alimentaire day dépendant ci ñi ci des ah. hmm. waaye malgré loolu lépp suñu boroom ne maa leen ko defal hmm. kon mu ne wan naxlu zaat wan naxlu zaatul akmaam mu ne wala xabbu loolu mooy fruits yi côté fruits yi la wax ak tàndarma yi mu ne bokk na ci li may génnee ci suuf si ma leen defal ngeen ciy dëkk di ci teg seeni bagage di ci tabax seeni kër ma may leen ngeen ci mën a jiwe loolu di ko ci amee hmm. waaye wal habba wal bu boog zul asfi war rayhan mu ne maa leen defal tamit li nga xamante ne nii muy peppi yi céréales yi moo leen defal li nga xam ne mooy céréales yi ngeen yor hmm. yi ngeen di dunde moo xam ceeb yi basi yi maïs yi yooyu yépp suñu boroom moo ñu ko defal ah zul asfi yi nga xam ne day am xob mooy dañuy am al asfi comme wax al asfi makul gisoon nañ am am <laughs> voilà mu ne kon wal habbu dhul asfi war rayhan mooy yooyu noonu nga xam ne non seulement dañu am ay xob waaye da ci am yoo xam ne war rayhan dañu yor xet yu neex yoo xam ne dañ leen bi mooy boroomi xet yu neex la ar ray gisoon nañ ko ci jotaay bi ci saar bee weesu fa amma in kaana min al muqarrabin fa rawhun bu mooy ñi bokk ci les gens du ñi gën a jóge ñu jóge euh, al muqarrabun mu ne ñooñu fa rawhun dañuy nekk ci nooflaay wa rayhaanun fañ ne dañ fay jële xet gu neex wa jannatu na'im mooy bu ñu génn àddina ci nooflaay la ñuy nekk xet gu neex di dégager wu ci ñoom ba pare bu ñu jógee foofu dem àjjana wa jannatu na'im mu ne kon wal habbu dul asfi war rayhaan mu ne kon fa bi ay alaa'i rabbikumaa tukazzibaan mu ne léegi yéen ginnaaw xéewal yi yépp ma leen limal tama defalal leen ko waa ana ban ci sama xéewal yii yéen nit ak jinne fa bi ay alaa'i ana ban ci xéewal yi rabbikumaa seen ñaari borom seen seen benn boroom yéen nit ak jinne seen ana ban ci seen xéewalu borom yi tukadibaani ngeen di weddi way ana mooy ne yii nii lu ngeen weddi weddi weddi nit du taxaw ne ah non suuf si moom ñoo ko fi def loolu amul amul kenn koo xam ne ak lu mu dëng dëng même Firawna sax Firawna Firawna moom moom moom géej gi kii bi la wax niil bi la ne moo ko fi def wa adil anhaaru tajri min tahti <laughs> euh, mu ne gaa yi alaysa li mulku misra te moom sax waxul suuf si yëpp moom dane moom fi mu jiite ci suuf si est man moomu mu nguuruk misra di Égypte ah, wa hadhihi anhaaru dex yi ngeen di gis le niil ak ses ramifications mm. yooyu yëpp tajri ñu ngi dox di dox ci sama man maay tax muy dox ah. xanaa afalaa tubsirun ndax xanaa xool leen rek observer xam nga loolu mooy firaw na dafa jéggi mooy dafa dafa beew ndax bi mu fi juddoo yàgg <laughs> yow bi nga fi juddoo niir bi ne fi say maam fekk ko fi nga ne yaa yaa tax muy daw <laughs> loolu moom mooy ne malgré loolu moom dana Égypte la moom mm-hmm. neewul ne maa asamaan ak suuf mooy ni doo gis daanaka doo gis ku beew banaan man di wootewu ne moo moom yooyu moo tax nag lool benn la mm-hmm. doo gis tamit nit ku beew ne man li tax nit di comprendre cervelle bi wala cerveau bi mu am mm-hmm. man maa ko def loolu doo gis tamit ku taxaw di wax li tax nit xam albayaan man di ràññee mm-hmm. loolu kenn mënu taxaw ne man maa ko créé loolu amul doo gis tamit ku taxaw ne man l'agriculture maa ko créé maa créé gàncax yi man non suñu boroom nag ne waa léegi yéen ak suuf si ma leen defal di leen ci génnee li ngeen di dunde ak li seen bàyyi mayeeg seen seen seen animaux yi di dunde waa yéen fa bi ayi alaa yi ana ban ci xéewalu rabbikumaa yéen nit ak jinne hmm. ci seen xéewalu boroom yim leen jota li ma lii tukazziban way ban ngeen ciy weddi waay waay waay ku leen defal lii lépp xanaa ngeen mën koo gëm ku leen defal lii lépp xanaa ngeen war koo gëm ah léegi mu ne lii nag mooy ne affaire bu garaaw la mooy ne ñoom lii ku ñu ko wax xam nga bu dee ate bi moom li mu ciy génne danaan nature bee ko fi yéen yéen a ko créer ah, mm. comme li yenn philosophie wax les les mm. dafa am benn jamono ci dund l'humanité dañoo soxla woon am benn divinité mm. ci lañu ñu créer ay yii seen yii nii ngeen di wax non kon nag ñoom na bi moom moom ay mbiram lool la ah, c'est la nature sauf que moom boo ko ne woon yow yow foo dangaa am nga foo dëkk mu ne waaw am naa fu ma dëkk am nga kër goo dëkk wala sa logement mu ne waaw nga ne ko est-ce que d'accord nga d'accord nga benn bés nga ñëw nga nga liggéey yi bon wàcc ay dix-huit heures agsi du ubbi sa buntu kër sa buntu néeg fekk mu ubbeeku loke bi ñu ñu damm ko mooy ubbi nañu nga dugg xool gis sa sa écran plat ñu sàcc ko. mu nekk fi. Hmm. nga xool sa néeg. Hmm. sa ordinateur on fa bàyyi loo bàyyi lépp yóbbu nañ ko. Hmm. est-ce que d'accord nga loolu yow ñu wax nga gis loolu ne nature bee ko fi def. ah, <laughs> ah ndax ndax lële moo gën a compliqué de suuf seeg asamaan seeg yi moo gën a compliqué loolu xanaa <laughs> boo ko nee yow est que d'accord nga yow boo gisee lool bul dem police def benn constat di déclarer ay perte dañ maa sàcc déedéet déclaration de vol bu ko def yow. jàppal ne nature bi la defaral asamaan seek suuf si moo ñëw jël lii. non mooy duñ ko nangu. Mm. mais léegi yow lu gën a compliqué loolu di nature beeg ni mu mel. Mm. nga xam ne affaire yi ni moo ni ni ni ko yàlla agencé. nga xam ne il suffit benn dérèglement bu ndaw. Mm. mooy jant bi nii fii mu ne bu bougé woon jëm suuf. benn centimètre nit ñi dootuñ ko attan. Euh. yow loolu noonu yàgg fi noonu yow nga bëgg ne. daa jekki rek nekk noonu. te nanguwoo sa kër lu fa xew nga ne déedéet dañ koo sàcc nit a fi jaar. Mm. mooy ne. Mm. ñooñu xam nga li ñuy wax mooy teguwul fen mm. léegi nag kon suñu borom ne yéen ana ban ci xéewalu seen boroom yi ngeen di fa bi ay alaa'i rabbikuma tukazzibaan mu ne beneen xéewal ginnaaw bi mu defee bi mu dugalee loolu mu ne xalaqal insaana min salsaalin kal faxaar wa xalaqal janna min maarijin min naar fa bi ayyi alaa'i rabbikumaa tukazzibaan mu ne xalaqal insaana moo bind nit min salsaalin kal faxaar ci ban boo xam ne bu ñuul la te wow mel ni ban boo xam ne bu buñ lakk ndax alfaxaar ay genre euh, récipient la yoo xam ne dañ ciy lakk ay mbir mu ne mooy ban bi ñu bind nit ban la bu ñuul min salsaalin bi mu wax kal xamain masnun bii mu ne kal faxaar c'est la mooy ban la boo xam ne bu wow la jëm ci ñuul bu ñu lakk nga xam ne dañ ciy déggaale genre mel ni lu am benn bruit ah. boo koy yëngal boo koy def nii ma xone mu ne wa xalaqal janna bi mu bindee nit moom it yàlla moo bind ki nga xam ne mooy jinne wa xalaqal na moo bind ki nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy mooy kii doon tudd jinne hmm. moom nag lim ko bindee mi maari jim naar moom ci ay tàkki tàkku safara ci tàkk tàkku safara mooy cosaanam xam nga nit ñi loolu mooy cosaan bi mooy kim ci ñëkk a bind ci ñoom loolu la xam na nit ñi ñun buñ naan damoo bind nit ci suuf du ñun ñëpp lañ bind ci suuf ñun maam aadama alayhi salaam lañ bind ci suuf ñun ñu ay descendance moo tax bu naan xalaqakum moo leen bind ci ban loolu mooy moo bind suñu maam ndax mooy suñu origine ci moom lañ jóge sinon doonuñu woon nekk mm. mais tekkiwul ne nit ñi nit ñi fii mu ne mooy ay ay dañuy am ay parents yu sëy ñu juddu du ay suuf lañ jël noonu di leen ci nit euh, jaan euh, muy jaan jaan jaan mooy mooy mooy mooy jinne ah, xam nga jinne boo seetloo jaan mm. euh, aljannu jinnatun a ajinna ak janin janin mooy plurielu ajinna ak jannatun yooyu yëpp dañu am benn origine dañu am origine mooy jiim bi ak nuun bi bi nga xam ne mooy tekki loo xam ne dafa nëbbatu jinne li tax ñu tudde ko jinne mooy ne ci arab mooy ne moom duñ ko gis mooy dafa nëbbatu mooy jinne mën naa nekk fii toog ñu bari ci ñun duñ ko gis wala man gisuma man na toog fii mooy <laughs> am na benn kii benn sëriñ bu ko doon wax <laughs> sëriñ benn boroom xam-xam quoi pas pas comme sëriñu Sénégal benn boroom xam-xam dane da doon jàngale day jàngale mais dafa jékki-jékki dafa jékki-jékki mu dégg doucement Seydina doucement mu jékki-jékki dégg benn jour mu toog rek dégg kuy nuyoo quoi ab baat bu koy buy nuyoo asalaamaaleykum bon léegi moom mu ne waaw mu ne waaleykum salaam. dégg dafa waaw daf ko dégg mooy moom ak moom borom xam-xam la buy jàngal. waaw waaw. jib mm-hmm. mooy dafa toog nii dégg ab nuyoo mu leer na ko du kenn ku ñëw du nit ku mu gis. Ah, <laughs> fekk mu ngi këram quoi. mu ne waaw kooku këram wala fi muy doon jàngal mais kenn new foon moom rek la woon. mu ne loolu la mu ne bu ñu fay. ne ne kookan la ne ne ko mu ne ko man waa ji ne ko man la euh, man ci jinne yi laa bokk ñun jinne yi suñu man ak sama mbokk yi mooy ñenn ci ñoom sa jàngale yi ngay jàngale dañoo am dañ ci dañ ciy jariñoo lu bari te dañoo dañ koy fekke dañoo bëggoon nag laaj la ndigal ngir ñu koy fekke bu <laughs> mu ne leen oh, waaw man ngeen a ñëw à condition bu ngeen ñëwee rek bu leen perturber <laughs> mooy bu leen perturber nit ñi <laughs> mooy bu ngeen ñëwee bon bu leen ñeneen ñi yëg mooy bu leen def loo xam ne day tax gaa yi tiit tamit waaw ñu d'accord léegi moom moom day ñëw mooy ñoom dañuy ñëw ah, mais même même kiy jàngale moom hmm. moom du leen gis mais comme nga xam ne ne nee nañ ko dañuy ñëw léegi ah, c'est sûr que hmm. dina ci bàyyi gaa yaa nga fa hmm, mooy mooy loolu mooy aljinnu mooy loo xam ne dafa nëbbu li tax àjjana ñu koy woowe àjjana tamit ndax àjjana mooy dafa nekk jardin lay tekki te jardin day am loo xam ne da koy clôture boo xam ne mooy tax boo nee ci biti mhm. doo gis li ci biir mhm. looloo tax ñu tudd ko aljanna fœtus fœtus bu nekk ci biir janin la ko arab bi mooy même racine yi lañ moom àjjana jinne ak yooyu ñoo bokk mm-hmm. ah euh. li tax ñu tudd ko mooy fœtus bi do mm. taxaw nii di xool gis bi gis fœtus bi ci biir ni muy ci loolu du du daanaka amul wala ñu ko man bariwul ñu koy xam bariwul mm-hmm. moo tax comme nëbb googu moo tax moo tax nag aljaan foofu la jóge mm-hmm. moo na mu na wal jaan wa xalaqal mu ne moom moo bind ki nga xam ne mooy jinne ci li nga xam ne mooy tàkk-tàkk boo xam ne ci safara la jóge ah xam nga lii moo taxoon iblis iblis mbeew iblis bañ ko ne sujjóotalal maam Adama. moom da ne non ko xam ne maa ko bind li maa xalaqtu li la yaday suñu waa Iblis. lu tax doo ja ki nga xam ne maa ko bind ci samay loxo. ndax man xalaqtani xalaqtahu min tin ndax danga ma moom koo bind ci ban. man nga bind ma ci ci safara ah, te safara kay moo gën ban hmm. loolu mooy idée raciste yi xam nga Iblis mooy maamulee ah, raciste chaque raciste rek hmm. c'est Iblis son père ndax Iblis moo njëkk <laughs> waxal ñu dégg waxal <laughs> yaa ngi àddis hmm. mooy ne euh, mu loolu mooy idée les racistes mooy ne ñoom seenug maa gën nit fi ko teg ñoom dañuy xool Mohamed kaay kaay kaay ndax raciste bu ne moom li muy xool mooy mu ngi xool loo xam ne keneen ci amu ko moom li askanam am lu askan wala boog moom lu mu am ci yaramam lu keneen ci amul mu jàpp ne ci kaw lool moo ko gën mm, mais loolu mooy idée bi Iblis am bi Iblis mooy le premier raciste. Mhm. moo ne li tax moom manu la sujootal maam aadama mooy. Oh, quand même. Mhm. Oh, quand mhm. safara lañ ma bind safara nga xam ne day takk di leer. mais ban yu ñuul yi nga xam ne sawaay boo ko moxoñee mu kii. bu jëlee bind kii. non man duma ko non non non. ah mu ko. mu liggéey na nag ndax idéem boobu mooy dox mooy foo gis xeebaate hmm. bool yi wolof naan boot di konte ci askan xaw ma loolu nag du entre ay les blancs et rek hmm. mais même gis ci biir blanc yi hmm. ak biir noir yi nga gis ci ñuy ut kan moo gën a li ak kan moo gën a ñàkk purle xam nga côté blanc yi looloo yóbbu woon ñoom Hitler ñoom ñu ne race aryenne biñ bokk moo gën a pur race ki eurasiatique boobu nga xam ne hmm. ñoom ñoo ñu gën a pur ci ñu weex hmm. dañuy njool hmm. weex seen bële yi seen bët yi <laughs> blanc <laughs> façon genre xalaatu Hitler yooyu loolu leen yóbbu woon te pourtant même ci biir blanc yi am na ñoo xam ne pour ñoom ñoo leen gën comme français yi <laughs> dañu jàppoon ne mais France fa mais c'est français ñoo bokk der hmm. bokk lépp mais dara hmm. loolu ñoom comme que kii daal hmm. loolu nag Iblis a ko liggéey mu ngi dox ba léegi si muy gën pone nag mooy ci ñoo xam ne ay jullit lañu ndax li xamul moom xamul moo tax tamit yenn yi euh, euh, euh, ah waaye ko mu téye moo tax ñi xamuñ xam moo tax yooyu xam nga yooyu gaa yi gaa yi nag am na ñoo xam ne dañ ciy mer bu futt ay bu ñu leen defee benn benn benn remarque raciste wala boo xam ne neexu leen merci mer ci di fum hmm. bon dangay xam ne bon de façon lii moom mënuma ko fee dindi ah, lii hmm. lii moom moom moom suuf si suuf si suuf moom suuf see fi ànd hmm. suñ maam aadama laata muy wàcc ci suuf looloo fa looloo xewoon ba tax ñu jóge ñu jële fa Iblis kon nag loolu moo am ba léegi kon mu ne wal ja wal wa moo bind ki nga xamante ne nii moo bind ki nga xamante ne nii mooy jinne min maari ci tàkk-tàkk min boo xam ne mu ngi bàyyeekoo ci safara mu ne fa bi ay ala rabbikuma tukazzibaan mu ne ana kan fa bi ayi ala i ana kan ana ban ci xéewalu rabbikuma seen ñaari seen borom yéen seen borom mi leen bind yéen nit ak ginne indi leen fi ana kan ci ñoom ñaar ana kan boog ana ban ci xéewalu seen borom moomu yéen nit ak ginne ngeen di weddi kon beneen a ngoog muy beneen xéewal bu mu def laaj nit ñi ana ana lan ana lu tax ana ban ci seen xéewalu boroom yi ngeen di ngeen di weddi mu ne rabbul mashriqayn wa rabbul maghribayn mu ne mooy boroomu moom moom moom al mashriqayn wal maghribayn moom moom horizon yi horizon yépp borom bi subhaanahu wa moo leen def génne leen ci turu rahmaan ci yërmandeem googu rahmaan yi am ci la créer loolu yépp feeñal leen moom mi nga xam ne mooy boroom ñaari ori ori ni ak maghribayni ah. Zakari rabbul mashriqayni wal maghribayni lu mu ci teg fa bi ay alaay rabbikumaa tukadhibaan moo ci tegu mm. rabbul mashriqayni wa rabbul maghribayni fa bi ay wala mu ne fa bi ay alaay rabbikumaa tukadhibaan mu ne ah ana moom mi leen defal loolu lépp waay waay ana ban ci xéewalu seen borom yi yéen nit jinne ngeen di weddi mu ne marajal bahrayni yaltaqiyaan Zakari bien prend. Baynahuma barzakhun la yabghiyan. Fa bi ayyi alaa'i rabbikuma tukadhibaan. mu ne marajal bahrayni yaltaqiyan mu ne mm. ñaari dex ñaari géej yi leen. Mm. bërgël leen bàyyi leen nga xamante ne nii ah ñuy daw yajri yaltaqiyaan ñuy daje ah mooy ñaari géej yi ñaari géej yi xoola mooy géej gi nga xam ne xam nga ne ne moom moo def ñaari géej yi hada azbun furat wa hada milhun ujaaj mu ne maa def ñaari géej ñaari géej yoo xam ne bii nii xam nga arab bii dafa wex xat dafa sale dafa dafa sale ah muy muy géej gi ñu xam yi ne océan yeeg yooyu mu am na géej yoo xam ne amuñu amuñu kii amuñu amuñu amuñu xorom mooy comme comme dex yeeg yooyu mu ne yooyu suñu borom mooy def ñaari géej yooyu di takkaloo di daje mu ne baynahuma am na ci ñoom barzaxun benn loo xam ne dig digle boo xam ne moo dox seen diggante baynahuma barzaxun laa yabghiyan boo xam ne duñu ko dépasser moo tax dañuy duggante mais xorom si bi am xorom ak bi am kii duñu jaxasoo malgré loolu duñu jaxasoo kon loolu la naan marajal bahrain yaltaqiyaan euh, xoola xoolal moom lay wax ci suuratu suuratu suuratu suuratul kahf bi muy nettali Seydina Muusa alayhi salaam c'est amer c'est dafa weex moom kay day fejar affaire bi teg <laughs> yaa Zakaria ah. ça va c'est amer <laughs> non oui mu ne kon hmm. ah, ci suuratul Kahf da ne yow mooy yonent Yàlla Muusaa alayhi salaam fam daje woon ak Xadir <laughs> majma al bahrayni fi nga xam ne fa la ñaari géej yi daal di takkaloowe daal di dajale ah. <laughs> waaye waaye suñu boroom li def mooy fi mu dajalee ñaari géej yooyu fi ñu dajee mooy Seydina Muusa en même temps géej la naa Xadir géej la mooy ku ci nekk ci ñoom xam-xam bi nga yor yaa géejami woo mu ne ñoom ñaar fi ñu daje mooy fi ma dajalee géej gi foofu laa leen dajal mooy ñaari géej gi fi ñuy dajaloo moom moo def moo leen bërgël noonu yóbbu yónni ñaari géej gi yaltaqiyaan ñuy daje baynahuma barzaxun mu am nag ab dig dig la duñ naan barzax barzax mooy intermédiaire boo xamante ne nii laa yabghiyan mooy du ñu dépassé wante ñoom ñaar du ñu dépassé barzax boobu muy benn euh, barrière buy dox seen diggante hmm. waaye marajal bahrayni yaltaqiyaan moo def ñaari géej yi mooy nga gis diggante géej gi léeg-léeg day am ay ay terre yu nekk seen diggante muy li naan le continent di jouer rôle mel ni lu nekk intermédiaire entre mooy comme comme euh, presquil yi côté bii am géej côté bii am yàlla def nag loo xam ne laa yabariyaani duñu surmonter wante nag bay ba engloutir nit ñi ñoom ñépp te duñu daje malgré li nga xamante ni nii noonu lañuy ñuy laalantee ndax daa am loo xam ne moo nekk intermédiaire seen diggante kon mu ne yaxruju marajal bahrayni yaltaqiyaan baynahuma barzaxun la yabghiyaan fa bi ay fa alaayi wi fa alaayi rabbikuma tukadhibaan moo ci tegu de marajal bahrayni yaltaqiyaan baynahumaa barzakhun laa yabghiyaan fa bi ayyi aalaa'i rabbikumaa tukadhibaan marajal bahrayni voilà marajal bahrayni yaltaqiyaan fiimaa barzakhun laa yabghiyaan fa bi ayyi aalaa'i kon mu mooy moom mi def ñaari géej yooyu di dajaloo di di daje sans pour autant ñu jaxasoo benn bi yéeg ci beneen bi walla ñu dem ba jaxasoo ba ndox bu xorom bi dominer beneen bi. Zakari viens yow nga xajal ko. kaay avec mamie viens. kon. c'est à toi. ah c'est à toi. <laughs> c'est <laughs> c'est à toi. bi moi bi nga wax toi. mu ne kon moom mi def loolu. Hmm. te géej gi su yéen deful géej gi yéen nit ñi yéen ñépp géej gi daal di leen labal benn yoon. Hmm. waay waay fa bi ay alaa'i ma ana ban ci seen xewalu borom yéen nit ak jinne tukazibaani ngeen di weddi. mu ne yaa mu ne yaxruju minhuma al-lu'lu'u wal marjaan mu ne ñaari géej yooyu ndax arab day woowe dex da koy woowe géej moo tax ñu naan baxru niil hmm. niil xam nga fleuve niil la mais hmm. mu ne kon mara mu ne yaxruju minhuma al-lu'lu'u wal marjaan yow loo am yuxraju hmm. amoo yuxraju voilà loolu mooy warsh yuxraju minhuma lu'lu'u wal marjaan yuxraju bu dee yuxraju mooy buur yàlla moo ciy génnee ci géej yooyu ñaari géej yooyu al lu'lu'u muy perle précieuse yooyu wal marjaan ak marjaan al lu'lu'u wal marjaan mm-hmm. ay pierres précieuses lañ ay mm-hmm. émeraude émeraude émeraude mooy kii yu yu rafet yooyu mu ne maa koy génne ci yooyu lii lépp nag mooy da koo génne di ko jaay hmm. non mooy pour yéen nit ñi yàlla defal leen xéewal ngeen mën a am lool ci biir géej gi hmm. mu ne kon fa bi ayyi alaa'i rabbikumaa tukazzibaan hmm. ah mu ne ana kan ban ci xéewalu seen boroom yi yéen nit ak jinne ngeen di weddi mu ne yaa ma'sharal jinni wal insi in istata'tum du looloo non walahul jawaaril munshaatu fil bahri kal a'laam fa bi ayyi aalaa'i rabbikumaa tukazzibaan mu ne walahu ba léegi arrahman moomu ngeen di laaj moo doon kan mooy kan yéen nit ñi yëg leen na yéen waa Quraysh waaw ah, moom moomu ngeen di laaj wala hoo ñeel na ko aljawaaril munshaat bato yi nga xamante ne ñooy dox ñoom lay dawal di def ñuy mën a dox fil baxri ci géej gi moo xam géeju bi euh, océan yi ak dex yi comme Rhône bi boo gisee Rhône fee kee mm. yi nga gis bato yi di jàll mm. te pourtant du géej ak dex la mm. mu ne moom nag moo moo moom bato moo moo defar bato yooyu moom moo def ba bato yooyu noonu ndax nit ñi réellement moomuñ dara li lay wan ne moomoo dara boo moyul ñu saisir la da ngay gis xam nga loolu sax c'est nga gis ko Sénégal mooy nit koo xam ne day créer entreprise wala mu créer daal benn euh, benn entreprise mais mu mujj moom ci boppam moom ci boppam après ñu invincé ko te pourtant moo ko créé ndax affaire <laughs> affaire actionnaire yàlla xam nga loolu bariwul loo koy gis Sénégal ñu ne diw moo moo créé entreprise diw après ñu dem bay année hmm. ñu invincé ko te moom tur ba entreprise ba yor moo ko joxoon moo ko créé woon ak lépp xalaatoo Afrique mais loolu day am. au waa ji créé woon Canal Plus ki dee fan yi ñu ko doon wax. moom bañ ko jëlee foofu yàgg na te moo ko créé woon. Ah, waaw Le Pen le Marais Jean Marais. waaw euh, Marais waaw <laughs> ah, loolu la. moom dégg moom moom moom. jëlee nañ ko fi moom moom ndeysaan Jean Marais. chut chut bàyyi ko bàyyi ko mu jël bàyyi tegal tegal tegal jox ko bàyyi. tegal jëlal Zakari prends Zakari prends. moom moom daf ko attan sax. tu peux aller essayer laisse laisse le essayer bàyyi ko bàyyi bàyyi ko. waaw bàyyi ko Zakari. essaye de de de de le poser là-bas. si tu peux. kon waaw mooy loolu rek. Mm-hmm. mooy ne xam nga loolu mooy am nay jamono da ngay xalaat ni kii moom moom moom mbir yi sax. Mm-hmm. mais dañuy jekk ñu évincer la. Mm-hmm. waaw comme Jean-Marie Le Pen gars yi nee ñoom léegi sax bokkatul ci parti bi. moom la <laughs> mu ngi accroché wu. waaye gars yi. ngeen ko bokkatoo ci yëf te mi yëpp. waaw waaw loolu la waaw la jàpp. loolu la. loolu yépp nag suñu boroom dañu ci won ne yéen ñépp kenn amul dara. fii nii dëgg-dëgg même ñi jàpp ne ñoo ko moom jamono jii sax. Mm-hmm. dëgg-dëgg lépp lu ñuy moom yàllaa ko moom. Mm-hmm. ndax huwal maaliku moom mooy ki moom mbir yi kon mu ne kon. wala wu kon moom moom aljawaar yi. muy bato yi nga xam ne almunshaato yi nga xam ne ñooy daw ñoom lañ bind ngir ñuy daw ah nga xam dañuy kawe ci kaw ah dangay gis ni bato yi boo leen gisee ci kaw géej gi comme si comme si dañu taqaloo géej gi fa ñii daanaka suñu woroom ne man maa man maa leen moom tegal ci suuf Muhammad walahul jawaaril munsha'atu fil bahri léegi mu ne bato yooyu al jawaaril munsha'at kal a'lam boo leen gisee dañuy ngand mel ni ay montagnes yu nekk ci kaw géej gi mooy boo gisee paquebot yi niñ toll buñ newee ci kaw ci kaw kii bi nii comme ay montagnes yu nekk ci kaw géej gi ndax géej gi day def nii ñoom ñu nekk ci kaw ñoom ngay seen suñu boroom ne loolu lépp mm-hmm. ndax seen guddaay mm-hmm. mu ne loolu maa leen moom maa leen def kon nag fa bi ay ala rabbikuma tukazziban mm-hmm. ana ban ci seen ah xéewalu boroom yim leen defal tam leen ko nii muy géej gi ak bato yi ak gaal yi ngeen ciy teg nga mooy il faut mu kawe ngeen ci man di jaar ana waay bu ki defar xéewal yooyu defal leen ko yéen waay waay ana ban seen xéewalu borom yooyu tukkat di baan ngeen di weddi waay mu ne kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram mu ne kullu man alayha képp koo xamante ne nii alayha mas ngaa nekk ci kaw suuf si képp ku nekk ci kaw suuf si faanin dinga jeex mooy gis nga suuf si ne maa leen ko tegal yéen nit ak jinne comme que yàlla dafa def seen dëkkuwaay mooy fii suuf fii na leen yéeg na ngeen yéeg ne di ngeen jeex kullu man alayha fan ku fi man di nekk rekk mooy ne da jeex mooy ah, da nga am ab ah mooy ne amul dara moo tax amul dara loo xam ne dafay nekk ngir l'éternité passage rek lañ fi nekke lépp la yàlla defal xam nga suñu machine yii nii dañ naan la dafa am durée de vie boo xam ne du ko dépasser gaa yi koy defar xam nañu te léegi sax dañ koo gën a wàññi ndax bu ñu ko wàññiwul hmm, liggéey yi day après kan mooy ah, jëndaat hmm. ma amee benn samsung bu baax kay waaw avant dara yàqu ci mooy mais dañ koy def mooy deux mu hmm. nit ñi nag noonu ñu amee durée de vie noonu mais noonu tamit machine yeeg suñu montre yooyu noonu la nit ku amee durée de vie mooy xam nga dañ leen di yóbbu. ah voilà voilà c'est bien Baye Sikar c'est bien voilà. très bien Zakia Zakaria. voilà yow moom c'est pas étrange pour boo ah, yow. yaay Seydina Zakaria. Hmm. mooy ne. Hmm. ah loolu euh, noonu waxati sax. durée de vie. voilà mooy xam nga dañuy jël suñu oto yeeg yooyu di yóbbu ay maintenance. ay kii nit ñi dañ leen di yóbbu maintenance. Mm-hmm. mooy ci mooy ci ci médecin yi. Mm-hmm. fii mu ne gars yi dañuy am médecin boo xam ne médecin généraliste xaw ma. Mm-hmm. am médecin traitant boo xam ne moo leen di traité. <laughs> mooy maintenance. ñu yóbbu leen. maintenance. ah waaye nag bis dina ñëw bu dee ne waa ji dereetama baaxul ñu defal ko jalis génneel ko dugalal ko beneen bu ne daa feebar ñu faj fexe koo faj mais nag dina am jamono joo xam ne kenn dootu ko mën a faj nag kon nag suñu boroom ne kullu man alayha fan yëg leen ne àddina bii ku fi man di nekk fan mooy di nga jeex waaw mu ne kon wa yabqaa kenn rek a fiy des wa yabqaa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram wa yabqaa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram mu ne nag mu des fi sa borom mi nga xamante ne nii ah moom mooy Zul Jalaali borom màggaay gi wal ikraam ak teraanga gi kooku rek a fiy des waaw. ne suñu borom kon lim mooy lii mooy ci rek kullu shay'in halikun illa wajha lim ne lépp lépp lu ne dafay jóge day disparaître ba mu des nekk nekk boroom bi subhaanahu wa taala ku dul loolu nekk nekkam dafay jóge moo tax moom yéene nitug dee moom yàkkam ci xeex la rek <laughs> waa màkk loolu lañ doon ñu ne dañ demee jéem jéem lu nekk ci yonent bi saa saa manuñ dara ñu eh, ne nañ ko bàyyi rek kii almanun dina ko rey natarabbasu bihi raybal manun mu ne nañ ko bàyyi rek di ko seet lan nañ koy seet lu bàyyi leen ko tafa mm-hmm. tafa mm-hmm. <laughs> ko def ñu nañ ko xaare rek mm-hmm. dee dee ji dina ñëw foudroyer ko mu jeex bu ko defee ñun Quraysh suñu continuer ci liñ newoon suñu borom ne leen mais ñoom ñoom ñii di la menacer daan nañ wala daan nañ xaar mu dee mu jeex afa in mitta foofu moom xaalidun est-ce yow boo génnee àddina ñoom lañ fii sax lañ foofu hmm. hmm. est-ce que yow boo génnee àddina ñoom dañ fi des mm-hmm. mooy kenn du fi des kon wa yabqaa kenn rek ay des mm-hmm. muy borom bi subhaanahu wa ta'ala moom rek la ak nekk nekkam tax ñuy wax mm-hmm. ñi ci des ñépp seen nekk nekk seen mooy seen seen existence c'est subordonné mooy yàlla yàlla moo nekk moo tax ñun ñu mën a nekk kon mu ne wa yabqaa waj mu des wajhu rabbika sa nekk nekk borom zul jalaali boroom màggaay ji wal ikraam ak teraanga kon mu ne fa bi ay alaa'i rabbikumaa tukazzibaan mu ne ana ban nag ginnaaw xéewal yii mulimaat fii ana ban ci xéewalu seen boroom yéen nit ak jinne tukazzibaani ngeen di weddi ah mu ne yusalu yusalu yasaluhu man fi samawati looloo ci tegu yasaluhu man fi samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sha'n hmm, hmm, hmm. mu ne yasaluhu boroom bi subhaanahu wa taala mooy ne ñi nekk ci asamaan ak suuf ñépp ñoom moom la ñuy laaj wërsëg mooy ne. Hmm? li may wax. waaw c'est étrange le wolof tu comprends pas. c'est quoi. ah am naa dina mais c'est bizarre kii yi muy wax boobu ba léegi. t'as pas compris quoi. non non. oui oui c'est normal parce que depuis le début tu m'entends parler et tu ne comprends pas ce que je dis. ah le mieux c'était que je parlais je parle en français comme ça tu vas comprendre. on fait ça. mais tu ne suis pas. est-ce que tu vas suivre. si je parle en français tu vas suivre. oui. hein promis. non on attend une prochaine fois hein <laughs> on a commencé à wolof on va continuer à prochaine fois tu viens hein je te promets qu'on va le faire en France mais à condition de suivre si tu suis et après je vais te poser des questions qu'est-ce que tu as de ce que je disais hein c'est bon oui voilà <laughs> <laughs> ah, ah na dëgg moo tax ñu waaw bàyyi ko bàyyi ko mu téye waaw na dëgg c'est quoi am nga dëgg de am day naan yaay xanaa ki yaay charab yàlla c'est des chinois quoi ah am fu ma ne woon bàyyi li nga def bàyyi li nga def papa di julli non non ba jotagul fu euh, ma yem sa nafruqu lakum wa no sa nafruqu lakum ayyuha saqalaan oh. hmm. yaslu sinon yasalu man fi samaawaati wa man fil ardi kulla yawmin ah waaw yasaluhu wala yasaluhu man fi samaawaati wal ardi kulla eh, mu ne ñi ñi nekk asamaan ak suuf ñépp mm. bu ñu amee aajo mm. borom bi subhaanahu wa taala koy diis mm. moo tax gis nga même ate yi nii nii mooy dañu naan gëmuñ dara mais bu ñu am problème di gëm ah, yàlla. c'est ça moom kay ku ci am mooy ñoom dañ leen di dégg surtout man France moom moo ma ci gën a yéem. gis ay ñoo xam ne. Mm. de leur dañuy reconnaître dañuy di di proclamer ay athées lañ. Mm-hmm. mais buñ deewee. waaw foo jaar yóbbu rek église. ne gars yi. te ñoom lool damaa yaakaar ne ñoom ñoo ko doon ñoo ko ñoo ñoo ko doon laaj quoi ñoom ñoo ko digle. ndax xanaa duñ leen même bu dee dinañ leen lakk après incinéré leen mais même nañ leen yóbbu église ba pare hein ça c'est pour le biberon ah, ok bon hmm, c'est pour bébé bébé hmm. mooy ne hmm. moo tax nit moo tax alxuraan doon wax naan gis nga yéeféer yi nii buñ newee ci bato yi ci gaal yi nii ba ba muy waaju këpp waaw waaw ñu tiit mais buur yàlla la ñuy woo ah. Ah, Mm. waaye nag bu leen buur yàlla muccalee ku nekk nekkat ca la nga newoon mm. jàpp naa nga waaye yow keroog kay sens bi ma am ak kii waaye yow le bon réflexe ba wax leen neex rek <laughs> mm. booy mucc dellu ci lim newoon ah, ndax ku tiit rek xam sa borom quoi. eh allez descendez descendez descendez allez wàccale wàccale ne descend descend descend moom seen kër maam dëgg la ngi ne gis nga <laughs> moo tax waaw ah, nee naa moom Seydina war nay xumb ñoom buñ newee xëccoo bagage yi lu ne voilà chez moi voilà voilà maintenant tu vas rester ici reste là on va regarder ça oui regarde hmm. mu ne kon ñes moom lay laaj. di tiis ay soxla man fi samaawaati ñi ne ci asamaan képp wal ard moo tax waa asamaan dañuy ñaanal suuf njéggal kan lañ koy ñaan buur yàlla. moo tax mu ne. suuratul ban la waxoon xaafir yaquluuna rabbana mu ne malaaka yi dañuy ñaanal waa suuf mu ne abal ko benn a ah, jox ko benn bi manoo yor ñaar yépp jouer kenn du accaparer da ngay joxe benn kenn mu yor benn mu ne ñoom dañuy ñaanal wa yastaghfiruna lilladina amanu dañuy ñaanal njéggal ñi nga xam ne ñooy nga xam ne ñoo gëm yàlla kon mu ne yasaluhu moom lay ñaan moom borom bi subhaanahu wa di ko ñaan wërsëg di ko laaj tamit seeni soxla ak yi ñu ragal ak yi ñu tiit di ko ci dellu ci moom man fi samaawaati ñi ne ci asamaan yi wal ardi muy malaaka yi ak ñiñ fa xamul ak wal ardi ak waa suuf ñoom ñépp moom lañuy laaj mu ne kulla yawmin huwa fi sha'n bés bu ne rek mooy mu feeñal ay mbir bés bu ne suñu boroom mu ngi feeñal loo xam ne ay mbir yoo xam ne ale du ale ale ale wone wone mu ngi feeñal ay mbir yuy wane ne moom rekk a fi ne mm. ah moo tax solo nañ ci Seydina kii kii yonent bi alayhi salaatu wa salaam hadiisu Abu Darda radiyallahu anhu mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam dane ci kulla yawmin huwa fi sha'n mu ne bokk na ci yooyu noonu muy feeñal te tamit di ko wane mooy muy jéggal bàkkaar di yëkkati problème yi nga xam ne moom la nit di jànkonteel mu leen koy yëkkatil am ci ñoom ni mu yëkkatil problème ñaata nit ñooy taxaw naan wuu tey moom yàlla dëgg moo ma ci génn noonu ñu bari lañu mu leer na ne lii moom boo rëccee tey du sa ngóora walla boo jotee ci lii yow demoon nga ba jàpp ne non lii moom wuu c'est tout waa ju déposer ay papier jàpp ne moom non gars duñ ko jox dara lii kii kay ñii kay yii ñii moom yónnee ma ne ma ñibbi nga ñëw ba yow jàpp ne yow boo am buur yàlla def foo ko foogawul woon mm. kon mu ne yonent ma lay saar saar ne day jéggale bàkkaar di teggi ay mettit di teggi di di di régler ay problème voilà. aal aal ko benn bi bàyyi ko benn bi yow xanaa doo dégg mënoo yor ñaar yëpp hein voilà. Oh. en plus dañuy tax sax du ma xam nga lu ma doon waxati sax lu ma doon waxati sax noonu. waaw toujours nga gis euh, yoo xam mooy day jéggalee bàkkaar di di régler problème nit ñi. mu leer na ne yenn xam nga nit yenn yi mën na ne moom am nguuraam la. Hmm. mooy bu bu xamul. ndax bu xamoon dëgg-dëgg xam na ne moom. il ne moom complément d'objet la. Hmm. le vrai sujet mooy yàlla mooy def. ñun ay complément d'objet direct rek lañu wala sax indirect <laughs> mais kiy def dëgg mooy mooy buur yàlla moo tax mën a wa day bés bu ne mu jéggal ay bàkkaar di teggi problème yi nga xam ne moom la ñu am ak seen seen problème yi ñu ne di yëkkati ay nit ci ay daraja waaye tamit ci côté yàlla ci wàllu diine wàllu xam-xam waaye di yëkkati tamit ay nit ci wàllu àddina tey nga dégg ñu ne tey kii lañ plébiscité moom lañ fal ci même jamono ji ba muy yëkkati ko am na ko wadd di bi Hollande di yéeg Sarko ngay wadd walla <laughs> déet <laughs> bi Hollande yi yëpp Sarko nga doon <laughs> kon ne Sarko yow non toi tu ne connais pas Sarko si ah, ah ouais ah tu le dis ouais tu le dis c'est pas grave moi je suis gentil hein il faut le dire tu veux kon mooy day yëkkati ay nit di bés bu ne nga gis kum yëkkati waaye bés bu ne nga gis ñoo xam ne moo leen wàcc milliardaire yu nekk en faillite bor yi topp leen mu dóor bal ci bopp foofu yàllaa ko wàcce yu wëccu ah, ñun sax ñun suñu heure jot na sax voilà on a fini hein <laughs> waaye di nangu wa yujibu da'iyan di nangu tamit ñaanu nit ñi di dundal bés bu ne gis mu feeñal ay ñu dund ñoo xam ne tey lañ dund moo xam ci bàyyi may gàncax yi nit ñi waaye nga gis muy ñoo xam ne génn bés bi kii juddoo bés boobu la di génn àddina di yëkkati ay nit waaye di wàcce ay nit leen wàcce di wërsëgal ay nit waaye di xañ ay nit ndax moom huwa alladhi adhaka wa wa abka nga gis mu mu mu muy reetaanloo ay nit hmm. ndax doom doom jum leen may mais seen mbokk ma am na doom ñu kontaan hmm, ci même koñ bi am ñuy jooy ndax hmm. daa am ku mu xëcc ku fa génn àddina ndax moom buur yàlla huwa moom mhm. adhaka ku reetaan ku kontaan moo la kontaan moo tax nga kontaan wa abka kuy moo tax ngay jooy <laughs> te yooyu noonu ñaar yooyu ak éphémère waaw waaw mm. muy ne man nga nekk léegi mm. ñun nit ñi buñ seetlu woon mm. mooy humeur xale lañ yor xam nga xale mooy reetaan léegi balaa reetaan yee daal mu jooye fi yooyu metti comme ni mu doon reetaan mais nit ñi mag ñi noonu la mooy ne gis nga seen hmm. bonheur googu c'est éphémère hmm, hmm. il suffit nit nekk ci lu neex jàpp ne benn information bu ko nit di wax mu wëlbati journée boobu neexatul neexatul nekk ci kii kontaan gis ay nii ñu ne la ah allo monsieur kii la sa oto 4 x bi nga door a jënd yaa moom 4x4. ñu immatriculation tel waaw tàkk na. <laughs> kooku <laughs> te loolu ci affaire oh, àddina rek la <laughs> moom journée yàqu na mel hmm. ni waa doon nettali fii nii hmm. xaw ma seen tëjan la woon dem xaw ma fa bi ab ab diine lañ ko invité ab reer quoi eh Seydina bàyyi ngeen def yow hmm. ñëwal fii kaay viens. allez indi indi. non non wiiri wiiri damal nga toog fa. mooy waa dañ ko invité ab diine ab reer. voilà yow yaa gën a yaa gën a sëy ah, waa ji di dem ci reer bi reer bi ñu ko invité hmm. no toogal fii kenn du yëg ci kaw Zakaria xale la xamul toogal yow toogal ci suuf toogal ah. mais muy dem daj flic yi arrêté ko ma dafa dafa dafa dafa dafa brûler fo bi flic yi gis ko léegi muy nié quoi. waaw. di nié di nié di nié. fri gi wax muy nié. waa demal. maa ngi ñëw. boo paree nga woo léegi kii ne après mu nekk fa di xulóog gaa yi. laaj ko ay papier oto bi. Hmm. ñu xool carte grise am ndeke moom dafa changer adresse. Hmm. te changé wul adresse bi ci carte grise bi loolu rek amende bu rëy la. fële kii kii ko waa ji nag bi mu gisee affaire yi di commencé bari ci moom. muy wàcc quoi fële kii tamit di ko di ko la di ko di ko dugal par benn benn. di ko won ay irrégularité yu am ci otoom beeg yooyu. muy wàcc nag di bàjj di tempérer nag. Mm. ndax xam na ne mu foog ne gaa yi dañ koy baal. gars yi bindal ko xaw ma ay centaine d'euros yoo xam ne. waaw ñu mujj mer ba. <laughs> mujjul àgg dafa tourné. Ah, mooy xoolal kook bi muy génn këram ni mu kontaane di dem ab reer lañ. waaw mais il a su il a suivi. Hmm. bi police bi nee xaas. Hmm. fa hmm. <laughs> mooy bonheur ba daal di tourné wu. <laughs> mooy nag dund gi yëpp loolu la. lu éphémère la. fi ngay kontaane léegi. fraction de seconde lenn mën na ñëw léegi yàqal la. kon nag. ah loolu la de mu ubbi sa bopp bi nag. nga xam ne par moom ngay xalaat. nga bëgg a nelaw. doo mën a nelaw. bëgg xalaat leneen mu ne la maa fi ne. kon nag. Mm. loolu la de. Mm. buur yàlla mooy def yooyu yëpp de di leen feeñal ci nit ñi. Ah, peut-être rek mën na la perturber ah, lu ndaw. lu ndaw kay sa. nga were ceek insomnie. sa guddi gi transformer sa guddi gi bëccëg. nga yàkkamti bëccëg jot ko doo ko man kon nag. kon kulla yawmin huwa fi sha'n kon mbir yooyu nga xam ne moom lay feeñal. Mm. di ko feeñal ci jaamam yi di ko feeñal tamit ci mbindeefa bi loolu lépp nag ngir wan nit ñi këne mm-hmm. huwa arrahmaanu moom mooy arrahmaan mm-hmm. kon nag lu mu ci teg fa bi ay alaay mm-hmm. rabbikuma tukadhibaan ana ban kon ci xéewalu borom bi yéen nit ak jinne ngeen di weddi kon xam naa kon dañuy yem noonu insha allah tey ba bii di ñëw